لنا حبل من الأرض للسماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان ووفقنا للاقتراب منه بعباداتنا وطاعتنا wa manna alayna bil islaami nuuran yahdina mbokk yi ñu ngi tàmbalee suñu kàddu ci ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq weeru koor wu tedd wi ñu dugg ñu door ko ci bismillahi mu may ñu ñu taxawe ko gën jaarafeti taxawin may ñu ñu matal ko waaye may ñu ñu génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin allahumma amin yàlla bu koor gi doon suñu mujjantalu koor yàll nanu fi yàlla bàyyi ay at yu bare bari ñu di ko teewe ci wér ak ngëm ak ragal yàlla ak it rafetal allahumma amin yàlla na yàlla nangul ñu sunu koor ak sunuy jaamu yàlla fayee ko aljannay firdaws al aala amin mbokk yi am na ñaari déggin ci boroom xam-xam yi ci wuute gi nekk ci ñaari baat yi di baatu nabi ak baatu rasul déggin bi ci njëkk di bi ci gën a fës mooy ne baatu nabi bu ñu ko waxee mu ngi dellu ci jaamu yàlla bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa dafa wàcce ci moom waxyu jox ko ci ay ndigal ak i atte ngir mu jafe leen kii nga xam ne mooy ki ñuy woowe nabi màndargaam moom wax yu googu bàyyeekoo ci boroomam bokkul ci li ñu ko digal mu jottali ko mën naa jot ndigal ci lu mel ni julli ak woor mbaa yeneeni àtte waaye amul ndigal ci jottali loola bu dee baatu rasul bu ñu koy wax mu ngi dellu ci jaamu yàlla bi nga xam ne ginnaaw bi borom bi subhaanahu wa wàcce wàccee wax yoom ci moom teg ca jox ko ci ay ndigal aki i ngir mu jëfe leen daf ca toftal digal ko moom jaam boobu mu jottali nit ñi ndigal yooyu ak atte yooyu ci tënk rasuul bu ne mbokk yi nabi la waaye du nabi bu ne mooy rasuul jaamub yàlla bi yàlla wàccee wax ci moom wëlbatiku jox ko ndigal ci mu jottali ko nit ñi di leen xub waaye itam di leen bégal kooku ñaari màndarga yépp la boole di màndargab nabi ak màndargab rasul mën nañ cee tudd ku mel ni yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muusa alayhi salaam isa alayhi salaam luut alayhi salaam salaam ak yeneen yonent loolu mooy déggin wi ci njëkk am beneen pàcc ci boroom xam-xam yi mbokk yi boo xam ne li ñu wax mooy nabi mooy ki nga xam ne yàlla da ko yabal ci aw xeet teg ca tënk ko ci menn mbir mbir ma mooy lan mooy mu topp yoon wi nga xam ne yonent bi ko jiitu woon ci la doon woote te bañ a wuuteeg moom mu mel ni ñoom defuñu ak teqale ci diggante nabi ak rasul li nga xam ne mën nañ ko cee tey mbokk yi ci wax ji mooy ne boroom xam-xam yi di itam li ëpp ci ñoom li ñu wax mooy képp ku yàlla wàcce ci moom wax yoom jox ko ndigal ci mu jottali ko nit ñi yàlla na ñu woowe la baatub rasul te rasul bu ne mbokk yi ab nabi la yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp te nangul allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain الأنبياء هم الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين curse you.